kon nag mu ngi noonu kon insha allah ñu jàll nag ci dernier hadith bi hadith bi nga xamante ne moom moo ci mujj waaw al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mooy hadith numéro quatre cent onze mooy dernier bi bu ko defee yaa fay ñu ñaanalante ba beneen <laughs> buntu bi ci tegu <laughs> ñu ngi ba ci garabu alxawf baabul xawf wala chapitre ragal ragal borom bi tabaraka wa taala ne wa an aishata radi allahu taala anha annaha qaalat annaha qaalat sami'tu rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yuhsharu an-naasu yawma al-qiyaamati hufaatan 'uraatan ghurran qultu ya rasula allah ar-rijaalu wan-nisaa'u jamii'an yanzuru ba'duhum ilaa ba'd qaala yaa Aa'ishatu al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhaalika wa fii riwaaya al-amru ahammu min an yanzura ba'duhum ilaa ba'd muttafaqun alayhi ghurla bidammi al-ghayni al-mu'jama ay ghayra makhtuunin kon al imaam al xaafizul nawawi rahimahullahu taala muy jeexale kon buntu bi yoo eh, xam ne eh, quinze hadith yi bii mu ne wa an Aisha bii mu ngi koy jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al jinaana al ula maskanaha wa ma'waha mu ne nee na annaha qaalat sami'tu nee na damaa dégg rasulallahi nawal yàlla li sallallahu alayhi muy wax naan yuhsharu deen nañ pang dinañ dajale nit ñi annaasu nit ñi yawmal qiyaamati bésu taxawaay ba xufaatan xufaatan ñu nekk ñoo xamante ne nii xufaat lan mooy xufaat boobu imaamu Nawawi waxu ko mooy ñoo xam ne soluñu dara waaw mooy ñoo xam ne dara daal di wuñ ko daal dara daal di leen topp <laughs> waaw dara du leen topp waaw loolu mooy xufaat bu dee wàllu ci ay dàll mooy koo xam ne solul dara waaw waaw amul dara lu leen topp soluñ dara allahu akbar ba pare mu ne uraatan xubaatan mooy duñ sol daal voilà mooy pieds nus uraatan mooy ñoo xamante ne nii dañuy seet dañuy rafle duñ sol dara dara voilà uraat mooy comme al ari ki xam ne dafa rafle solul dara solul benn yére xurlaa léegi xurlaa nag moom la xurlaa mu ne xurlaa bi dammil ghaynil mu'jaba waaw ayn bi nga xam dañ cee def tomb tax mu ne xu boobu da koy naan xu xu de damm ko bul wax xii bul wax xaa xu mu ne ay ghayra maxtuuniin kenn xarafalu leen waaw kenn circoncis si wu ci ah mais nga gars dañ koo defoon ma waaye bu ñu dekkee yépp yi ñëwaat ku ñu circoncision woon xarafal la hmm? euh, nan na ko am na beneen baat téegal <laughs> téegal <laughs> téegal ku ñu téegaloon itam <laughs> waaw mooy dagg la ñuy dagg ci sa pëy <laughs> yow góor gi wala yooyu <laughs> loolee ku ñu ko defoon boo dekkee day ñëwaat day mel ni ma suñu koo dagg ci yow moom la naan xur la waaw xufaatan du ñu sol dara ci seen tànk yi xuraatan ma ne seen yaram yi ci def dara du ci nekk waaye xur la lañu ñu daggoon ci ñoom bañ leen doon ah mooy am njong bañ leen ko defalee sax ah voilà baat yooyu la wolof di kii di utiliser am njong wala li nga xamante ne nii mooy téegal wala li nga xamante ni mooy xarafal voilà <laughs> yooyu yëpp ay synonyme lañ <laughs> voilà léegi loolu sax loolu day ñëwaat ci ñoom qultu sayyiduna Aisha nee na ma ne mi ya rasulallah mi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd nee na damay sax sax góor ñi jigéen ñi ñëpp ñooy bokk fu ñu nekk te solu ñu yére kenn solu dara ñenn ñi ci ñoom di mooy di xool ñi qaala yonent waaye saa saam ne ko yaa Aïsha <laughs> ne ko yow Aïsha al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik mbir mi ginnaa tar ëllëg waaw ginnaa tar ci loolu di leen préoccupé du seen daru traverse seen bopp seen nudité boobu ñu nekk solu ñu dara waaw loolu da leen du leen sax yitteel dañuy duñu ko sax yit luñu yëg ne ndeke ki ñu jegeel góor gee ñu jegeel wala jigéen bi ñu jegeel solul yére loolu sax duñu ko yëg <laughs> ndax mbir mi day tara tara tar loolu moom yushghiluhum loolu mooy li nga xam ne moo li di préoccupé que ñuy xool est que diw mee wala góor ñi di xool ñeewa euh, euh, jigéen ñi di xool ñeewa déedéet loolu duñu ko sax tal mbiri tar na keroog ba taluñu loolu waaw waaw al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik waaw waaw mbir ginnaatar keroog ci loolee di leen préoccupé muy nekk loo xamante ne moom lañuy ñuy xalaat ka jëfa ka wax naan ay diw mi ah ñii soluñu yére ñii sol nañ taluñu ko sax Allah <laughs> mu ngi noonu de ah mu ne wa waaye riwaaya am na ci beneen lu ñu soloowe xadiis bii de ah am na neneen nu ñu soloo xadiis bii de ah dane al amru ahammu min an yanzura ba'duhum ila ba'd mbir mu keroog moo leen gën a préoccupé mooy li ñuy gis bésub taxawaay ba taraay yooyu di gis nañ te eh, eh, hadith sayyid al miqdad de yooyu dañuy xëcc ci jant bi ba qadra niil ba nit ñi di ñaq ñii di ñii seen ñaq yi yam ci seen pooc yi ñii ci seen tëstër yi ñii ci seen diggu euh, kii yi tànk yeeg nangam ñii ci seen jumbax yi ñii ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy seen baat yi ñii seen gémmiñ ñi ñii moom moom mu muur leen ñooñ dañoo tal lool dégg ko riwaay bi gisoon <laughs> ne mais borom bi nañ atte ñu waay waay waay nañ ñu atte même bu ñu yóbbu yan naar sax boo ñu gënal ci ñàkk wi ñu nekk bi ci la waaw waaw waxoon nañ la ñoom al imam Ibn Abi Jamra ak imam al waxoon voilà te ne loolu ay way yàlla mën na leen a dal ñoo xamante ne nii ba ah asxaabul kabaa'ir voilà loolu nag waxoon nañ la que ne ñun lële lañ gisoon mais loolu lu probable la lu mën a nekk la surtout que surtout bu dee ñi nga xam ne ci ñoom dañoo war a dem sawara loolu moom nekkul lu jomb loolu dal leen te loolu euh, euh, seen wax day dëgër bu boobaa voilà que ne si ñooñu loolu mën na leen a dal kay sauf que da leen dul ñaq wi da leen dul labal rek comme ni muy labale gaa yi nga xam ne ngëm yàlla amuñ ci woon tus moom waaw mais nag dinañ mos lu xaw a tàng waaw loolu wallahu taala alam kon mu ne kon am na ci riwaaya boo xam ne yonent way saasaam loolu al amru aham waaw gis nga mbir mi keroog keroogee yow Aïsa mbir mi moo leen gën a la ñuy gis moo leen gën a préoccupé moo leen gën soxlaal min que an yanzura muy xool ba'dhum lenn li ci ñoom ña fa taxaw te muy ñëpp ila ba'din di xool leneen ni ndax sol nañu yérim soluñ ci yére muttafaqun alayhi mun a hadis bi al imam al Bukhari imam Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi yaa way mooy ana léegi est ce que ñoom kese ñooy koy njëkk première jàngat ñoom kese ko solo ñu la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ solo na ko na ko na al imam abu abu abu Abdurrahman fay moom mooy tan ci waa kutubu sitta nii kan mooy Abu Abdirrahman ah nee naa la imaam Ahmad kooku tamit turum Ahmad la commencé ah <laughs> Ahmad ibn Shu'ayb nasai voilà nasai moom xam nga ko ah noonu la tudd Ahmad Abu Abdirrahman an-Nasa'i al-Hujjatul Alam ak eh, al imaam Ibn Maaja Muhammad ibn Yaziid al-Qazwiini rahmatullahi alayhi ñoom ñii ñoo ko solo al imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala moom mu ngi ko indi moom al imaam al-Bukhaari rahimahullah hadith numéro six mille cinq cent vingt-sept ci kitaabu riqaaq baabun kayfa al-hashr ah indi na ko foofu indi na ko foofu waaye it al imaam al waaw indi na ko foofu kon al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Qays ibn Hafs mu nekk ñu nekk mooy Qays ibn Hafs li Qays ibn ah, Hafs ibn al Qa'qaa' at-Tamiimi ad-Daarimi mawlaahum Abu Muhammad al Basri rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Xaalid ibn al-Haaris di Xaalid ibn al-Haaris ibn Ubayd ibn Sulaymaan ibn Ubayd ibn Sufyaan ibn Mas'uud Ah, Abu Usman al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hatim ibn Abi Saghira mu nekk ñu nettali mooy Hatim ibn Abi Saghira mu ne wa huwa kooku mooy ibnu Muslim voilà Hatim ibn Abi Saghira di ibnu ibnu Muslim Abu Yunus lañ ko doon dattantale ñii ne al-Qushayri la mawlaahum ñii ne al-Bahili mawlaahum waaye al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Abi Mulayka mu jëloon Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abi Mulayka Zuhayr ibn Abdillah ibn Jud'an hmm? ibn Amr ibn Ka'b ibn ibn Jud'an kii eh, ibn Jud'an boobu eh, moom kii yom la maamam la ko wax <laughs> voilà voilà moom Abu Bakr at-Tamimi at-Taymi at-Taymi at-Taymi mooy mbokk Seydina Abu Bakr voilà at-Taymi waaw Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi voilà bokk Seydina ñoo bokk maam voilà rahimahullahu taala muy Abdullah ibn Abi Mulayka siiw na rahimahullahu taala qaala mu ne haddathani al-Qasim ibn Muhammad mbokkam ni ya al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr muy al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Abdirrahman moom mi al-Qasim tantam moo ko eh, eh, bàjj no bàjjanam waaw ah, bàjjanam la parce que Muhammad ibn Abi Bakr sayyidatu Aisha bint Abi Bakr voilà frère sayyidatu Aisha di Muhammad bi juddu woon euh, bi yonent bi saa saam doon aji ci yoon bi moom mooy baay mooy baay al-Qasim mi ibn Muhammad ah ra ibn Abi Bakr radiyallahu anil jami' anna Aisha te ne ta que bàjjanam waaw que bàjjanam radiyallahu Aisha <laughs> ana moom moo ko yar anha moom neena neena qaalat neena qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tuhsharuna hufatan uratan ghurla qaalat aishatu fa qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ar-rijalu wan-nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd fa qala al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik noonu la ko al-imam al-hafiz al-Bukhari indi kanta al-imam Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi ci kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha baabu buntu bi leen ci surah yi def ah, fana'u dunya fana'u dunya fana'u dunya mu ne wa haddathani Zuhayr ibn Harb mu ne te nettali nañu Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Yahya ibn Sa'id mu nekk ñu nett moo Yahya ibn Sa'id di al-Hafiz ibn al-Farrukh ibn Farrukh al-Qattan mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan Abu Sa'id al-Ahwal al-Basri rahimahullahu ta'ala an Hatim ibn Abi Saghira gis nañ ko sànq qaala mu ne haddathana ibn Abi Mulayka gis nañ ko sànq an al-Qasim ibn Muhammad gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' an Aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yuhsharu an-nasu yawma al-qiyamati hufatan uratan <coughs> ghurla qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an-nisaa'u war-rijaalu jamii'an yanzuru ba'duhum ilaa ba'd qaala sallallahu alayhi wa sallam ya aa'ishatu al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ilaa ba'd voilà bim ne wa fii riwaaya loolu mooy riwaaya imaam mooy la njëkk a gis mooy bu imaamul Buxaari bi rahimahullah foofu dane al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik moom la naan wa fi imaamu Nawawi wax ci suuf wa fi riwaaya al amru ahammu ah bii na ashaddu lañ def min an yanzura ba'duhum ila ba'd ci riwaaya imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala voilà sauf que lool ci riwaaya imaamu Nasaa'i lool am na ci al amru waaw boobu moom al amru la wax. xam nga riwaa imaamul Buxaari al amru ashaddu ah al amru ashaddu ah naka noonu it moom imaamul Nasaa'i loolu la kon mu ngi noonu kii imaam kii la riwaaya kii moo ko indi aham al amru aham loolu imaam Ibnu Maaja moo ko indi ci kitaabu zuhdi baabu zikrul ba'th moom bi mu ko indi loolu dañu sayyidatu Aisha ci même euh, kii ah moom cëf ko moom ci Abu Bakr ibn Abi Shayba la ko jële mu jële ko ci Abu Khalid al-Ahmar moom gis nañ ko fan yee ah euh, Sulayman ibn Hayyan al-Azdi al-Kufi al-Ja'fari gis nañ ko mu jële ko ci Hatim ibn Abi Saghira mu jële ko ibn Abi Mulayka ibn Abi Mulayka jële ko ci al-Qasim al-Qasim jële ko ci bàjjanam ah, ah, Sayyidatu Aisha mu ne qultu ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kayfa yuhsharu an-nas yawm al-qiyamah seulement sa neew damaa laaj ñu ngi ci riwaay imam Ibn Maaja ni mu ko soloowe ah rahimahullah mu ne damaa damaa laaj ma ne yonent bi alayhi salaam mais nan la ñuy pange nit ñi dajale leen yawmal qiyaam bésu taxawaay ba xaala yonent bi alayhi salaam ne xufaatan du ñu sol daal la xuraatan du ñu sol benn yére nii la ñuy def la nudité kenn du sol dara qultu nee na ma ne wan nisa ma ne ko ak jigéen ñi dem dañ koy loolu ci lañ xaala wan nisa yonent waaw ak jigéen ñi nee na ma ne ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam fama yustahya mais <laughs> duñu am kersa ci dara luñu <laughs> ka mu ne ya Aysatu al amru ahammu voilà min an yanzura ba'duhum ila ba'd riwaaya bi la wax fi riwaaya amru aham moo leen gën a yitteel gën na leen a préoccupé gën leen a tar ci ñoom kenn du tal keroog leneen waaw lu tax du moom la doon wax naan <laughs> li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi waaw kenn ku nekk ci ñoom bu ëllëgee hein dina am mbir moo xamante ne nii moo xam ne moo ko day sëkk te gis nañ ko bi ñuy tàmbali buntu bi aaya yi mu andi loolee aaya yooyu loolu lay wax waaw li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni dawante bi moo waraloon dawante bi am yawma yafirru al-mar'u min akhihi looloo ko ndi ku gis sa rek daal di ñalli jël la tangente daw daw sa sa min akhihi wa ummihi sa sa ndey nga daw waa fii sa baay wa saahibatihi sa coro wala ka nga doon lëkkaalool ci sa soxna wa banihi ak ki nga xamante ne nii mooy eh, say doom li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ca suuratu abasa am nga lu la doy sëkk loo xamante ne nii bu karoogee dina la tal ngay seet ndax diw moom solu am soluwul <laughs> léegi hadis baa ngoog kon lëkkaale bi ak bunt bi mooy tiitaangeeg yawmal qiyaam hawlu yawmal qiyaama tax na loo xamante ne nii imaginez addina bi addina bi amaguñ ci problème boo xamante ne nii tax na yow bu ñépp buñ newoon fenn foo xam ne ñépp kenn solu fa dara kenn du ci bàyyi mais <laughs> yawmal qiyaam ñépp waaw gisoon nañu xadiis ba nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane ki ñuy njëkk a solal yére ëllëg yawmal qiyaam mooy Seydina Ibrahim <laughs> alayhi salaam moom la njëkk a solal yére <laughs> te nag bon bul yaakaar ñéppay am yére ah, ah waaw ku nekk selon sa ngëm yàlla ak sa loolu ca la borom bi xoolal jaral la ah, waaw kon nag. xadis baa ngi nii nii la ko al imaam eh, eh, an-Nawawi indi ko ngir ngir tëje ko bunt bi ngir wane tiitaayu bés boobule waaw indi ngir wane hein eh, bés boobule ni nga xamante ne nii noonu la tare ba kenn talul ta talut kenn kenn talut waaye dañ ciy gis léegi luñ ci mën a jàngal est-ce newuñ ci baabul xawfi walla <laughs> yow loo xam ne day tax ndax solo yére ki nekk sax solul yére doo ko tal ndax tiitaange ay way wali man xaafa maqaama rabbi kon nañu war ragal suñu borom de taxawaay boo bëri nañ koy suuraale <laughs> xoola yi dañ ciy jàngi sayyidatu Aisha radiyallahu anha gis nga nit ñu baax ñi ñu sell ñi li leen préoccupé moom du yonent bay sarsaam ne dañuy dekkil nit ñi xufaatan xuraatan xurlaa li ko jëkk moom yooyu yëpp seetlu ay xurlaa euh, euh, euh, bañ leen bi lañ daggoon ci ñoom dañ leen di xarafal sax day ñëwaat du loolu moo ko préoccupé waaw mooy tamit bu dee jigéen buñ ko defalit loolu day ñëwaat mooy du loolu sax moo ko préoccupé li ko préoccupé mooy al awraat soit awra yi nag moo tax ci riwaaya imaam al-Hakim bi ndax moom itam soloo na ko mu jaar ci yoonu az-Zuhri boobu mu jële ko ci Urwa ibn Zubayr moom itam di bokk Sayyidatu Aisha ndax euh, bi grande sœur moo ko jur kële petit frère ko jur al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakr kii nag Urwa Asma bint as ibnu Asma bint Abi Bakr voilà muy beneen ki nga xam ne moom itam moo ko def li mu doon sayyidatu Urwa jële ci ki nga xam ne sayyidina Urwa wa sayyidatu Urwa Urwa si mais góor la woon Urwa ibn mu jële ci tantam kii moom tantam la voilà ndax sœuru yaayam la quoi petite sœuru yaayam la bu dee Muhammad ba kii al-Qasim ibn Muhammad moom sayyidatu Aisha bàjjanam la voilà <laughs> mu ngi noonu <laughs> moom nee na foofu sayyidatu Aisha ci yoonu Urwa mu jële ci euh, tantam nee na yonent bi saa saa bi waxee loolu dama ne ko mais qultu ya Rasulullah fa kayfa bil awra mais yonent bi saa saa lu ñuy def ak suñu awra yi Allah <laughs> xam nga lii moom euh, euh, jamonoy daara yi ñu nekk sa waay ak summee ko futtee ko def yaramu nee na dënd ci bitee ah décolleté ci mbedd yeeg seere yooyu moom yii yii du seen affaire waaw léeg-léeg sax balañ koo man a dem ñu def ko ne dañuy dem ci sëriñ ba wala iyaazu billah dañuy siyaare ji wala dañuy dem ca màndal ga wala ca gàmm ga wala ca conférence ba nga xam ne oustaz diw moo koy def wala cheikh diw wala iyaazu billah <laughs> waaw ñii nag ñi nga xam ne defe nañu dara yàllaa leen ñor ak yooyu ñoom lii mooy seen problème waaw moo tax Seydou Noa yi li mu laaj laajut leneen dañuy yow mu indi awra yi nag. <laughs> yonent bi alayhi salaatu salaam foofu mu ne ma li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi tontu li hadi aaya bi ñu wax sànq ci suuratu Abasa ku nekk bu ëllëgee am nga lu la doy sëkk waaw mbir moo xam ne sa cëggal guy nga yor nan lay def ba mucc nafsi nafsi waaw kon nag mu ngi noonu hmm. waaw. naka noonu imaamu Tirmidi solo na imaam al-Hakim mu jaar ci yoonu Usmaan ibn Abdurrahman al-Quradi mu ne Sayyidatu Aisha dafa jàng radiyallahu anha wa laqad ji'tumuuna furaada kamaa xalaqnaakum awwala marra waaw li borom bi ne wa laqad dëgg-dëgg ji'tumuuna yéen dëgg-dëgg di ngeen ñu dikkal yéen di ngeen ma dikkal man seen borom furaada kenn par kenn. kamaa kenn mi nga xam ne xalaqnaakum awwala marra na ma leen bind woon ci njëlbéen ba ba ma leen di bind kan moo fi ñëwoon sol yére kan kan la yaayam jur mu sol ay ay ab costume <laughs> sol benn jàllaabe nag génn ñu naan eh moom dafa teg ah non daa <laughs> am <laughs> ban xale bu jigéen ban ban liir la yaayam jur mu tegalu wala mu sol booy doole awut wala bu soobee <laughs> lu mu mën di xamul mu ne nag gis nga noonu nee ma leen bindoo ci lu njëkk noonu ngeen di ñëwaat Allahu akbar nee bi nga xam ne yonent way saar saam ci la wax lii ndax nee na yonent ba moom bi mu ko jàngee da doon nettali mbiru yonent ba lay saar saam ne yonent ba lay saar saam bi moo ko wax jàng lii ba pare wax ne nit ñi noonu lañ leen di dekkale xaw wala marra boobu fa qaal sayyidatu Aisha ne waa sawqata <laughs> waaw ay waay woonaa suñu suñu suñu awra yi waay ar-rijaalu wan-nisaa góor ñee jigéen ñi yuhsharuna jami'an yanzuru ba'dhum ila sawati ba'd ku ci nekk di xool awraay ki ci des oh. fa qaala yonent bi saa saa ne ko li kulli imri'in waaw <laughs> Sayyidatu Aysa ko doon jàng ni way <laughs> ni waaw waa law ata rijaalu mi góor yeneen tubaab saa saa di ko déglu rek waaw war ma ko ma li <laughs> ku nekk ci ñoom am na loola doy ëllëg Allah waaw laa yanzuru ar-rijaalu ila an-nisaa wala an ku nekk la la nga nekk doy na la waaw. parce que du lu normal di xew mooy léegi boole ay góor ak jigéen yu sol yu solu sax ci fenn bërëb bërëb loolu darul yoon mooy ñu mooy amul séparation loolu moo dul yoon moo tax loolu problème la premièrement loolu problème la beneen problème mooy nii soo ñu dara <laughs> sauf que borom bee ko doxale noonu ndax keroog ku nekk am na lu la doy allahu akbar allahu akbar waaw ñooñu bu ñëwoon suñu yenn ndaje religieux yi ñuy wax. nga na ne biir chaise yi da ngay ay góor ak jigéen doo ci biir wal iyaadu billah ñooñu dañuy xam non dañuy xam moom dañuy xam moom xam la ñuy ñun nag moom dañuy ginze ñun ci la ñuy ginze wal iyaadu billah waaw ci la ñuy ba ne takk waaw di xool yu xaraam rek ku nekk di sàcc plaisir ci sa morom wal iyaadu billah geen ci ba ne patt wal iyaazu billah moo taxit taxit ay façon yii rek la nekk ah. wal iyaazu billah aslahana allah wa iyyahunna yal na boroom bi gë yëwénal ñu góor ñuy jigéen ñi ñun ñëpp way tuubu ila allahi jami'a <laughs> tuubu leen yéen ñëpp bu kenn ne man moom kilin déedéet yéen ñëpp jami'an laa wax yéen way ngëm yàlla yi co oh ngeen li ngeen di wax <laughs> kon nag mu ngi noonu allah kon mbir mi lii de waaw nii de nii <laughs> de kenn du am dara Allah kenn du solo dara yàlla <laughs> indil ma sama padam yi man indil ma sama moccasin yi <laughs> indil ma sama tëmbër yéeg sama nangam yi du fa am de laa tëmbër wala layn wallahi du fa am keroog tànku neen ngay def costume sama tuubaa sama sama jamput beeg sama nangam beeg dara sama bolok beeg <laughs> ay am nga luy bolok nga bolok benn yére bu ngànd la boo xam ne dañ ko doon sol <laughs> boo ko solee mu wàcc yére wolof boo ko solee noonu ni muy wàcce noonu bolok <laughs> politique Sénégal am na fa lu ñuy wax <laughs> temps ñoomin Ziguinchor ak ñoom al amin <laughs> eh, rëy <laughs> rahimahullah Lamine amin Gueye rahimahullah ah waaw mais jullit ñi boo leen tuddee ñu ngi ne doo leen doo leen dañu tàmm lu yées quoi ñaanal la sa mbokku jullit <laughs> suñu borom nee na ci yonent bay saa saam nee na boo ñaanalee <laughs> fay loolu dana jaaxal <laughs> ma ne al amin Gueye léeg-léeg ah kan ah Ndiaga Ndiaye waaw mais c'est pareil yeneen Ndiaga ma ne rahimahullah dalaa dalaa daa bizarre ah doo ko dégg ah dégg man man nag boo may dégg moom ñooñ ku ma ma ne koy ma ne yarhamu rahimahullah ak ñoom Seck waaw saa Seck. keneen ki rek dafa mel ni nekkatu fi mooy mbooro parce que am na nu ma ku ma dégg keroog muy wax ni ma dégg mu wax daa mel ni mbooro nekkatu fi de xam naa dinaa gëstu loolu waaw mais ku am solo moo doon wax waxi wolof yooyu waxoon naa la ko fii si euh, di Lamine tamit rahimahullah ñas doon teg ci wal wal faje hmm? ci innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu bu tegoon loolu kam doon teg ay waxam wax yu am solo yooyu moom tamit doo dafa mel ni ma dégg benn waay keroog di waxe daa mel ni newatu fi mais lu mu ci man di doon rahimahumullah ndax yonent way saab moo ne jullit bi bu ñaanalee mbokk jullitam ala zahril ghaib bi loo xam ne dafa fàddu nekku fa nga ñaanal ko moom mu nekk nga nekk fii mu nekk Pikine wala nga nekk fii Lyon mu nekk fee Saint-Fond wala nga nekk Ndakaaru ngeen a ngi Ndakaaru mu ngi Parcelles yaa ngi jàmm gën wala fii ci Almadies nga koy ñaanal moom yëgu wala nga nekk fii mu ngi ci ginnaaw buntu bi fee nga koy ñaanal te yëgul ah, mu ne am na malaaka boo xam ne boroom bi da ko tàggat mu naan la amin wala ka mis la waaw amin te yal na la borom bi te defal borom bi defal na la lu mel ni li koy ñaanal waaw te suñuy mbokk lañ nag la budda am na taraham ñuy ñaan yàlla mu yërëm leen waaw <laughs> man ma amin rëy ah, après rahimahullahu taala voilà voilà yow yooyu moom 1968 te génn àddina rahimahullah kon mu ngi noonu kon kii nu mu tudd euh, hadis bi hadis bi dañuy wone tar tarwaayu bés boobu waaw waaw wallahi te ñoom bu keroogee nii lay demee kenn du sol yi rek waaw te dina tar ba kenn du yàq xaal moo nekk sa ana sol na lu dafa raflem raflew kon nag baabul xawfi wallah yal nañu boroom bi kon dalal teg ñu ci sécurité ci dal àddina ak àllaaxira ci ñi nga xam ne ñoom la wax innal ladina ah ña nga xamante ne nii eh, ñoom eh, malaaka eh, wa non bi wax nag tatawaffahumul malaa'ikatu allaa taxaafu wala ca suuratu Hashr wala Ghaafir Ghaafir Ghaafir bo Ghaafir ah nan leen ah, malaaka yi di leen faat si lu wa yawma yuhsharu a'daa'u llahi ila nnaari fahum yuz'aruun hattaa idhaa maa jaa'uuhaa shahida 'alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alaynaa qaalu antaqana allahu allazii antaqa kulla shay inna allaziina aamanu wa amilu saalihaat noodu loolu ndox ma arrêté euh, damaa yaakaaroon ne dinaa xam lan la mais du loolu de non suuratu Fussilat la suuratu Fussilat suuratu Fussilat waaw inna allaziina qaalu rabbunaa allah wala foofu waaw waaw. foofu la fusila la waaw inna alladhina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa taxaafu walaa tahzanu yal nañu boroom boole ci ñun ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla qaalu dañ ne rabbuna allah ci kaw suuf borom bi de moom lañ d'accord mooy suñu borom tamoom moom la ñuy jaamu moom la ñuy wéetal moom la ñuy topp ci ay wiyom di tori sori ay noowam te moom mu tax summa ginnaaw ga bañ ko waxee yemuñ ci wax kese istaqaamu dañoo coow waral ci loolu tegu ci te fas yéene wuñ cee dindeeku ñooñu ba malaaka yi dañuy wàcc ci ñoom naan leen bu leen am dara lu ngeen di ragal ci li jëm li nekk seen kanam bàmmeel barza yawmal qiyaam lépp lu fi tiitaage yéen bokk ngeen ci vous êtes en sécurité vous êtes sécurité vous êtes sécurisé par votre Seigneur Allah bi ngeen doon adorer di ko jàmm waaw wala tahzanu kanta li jàll moom bu leen am lu ngeen ciy jàq naan eh, sama njaboot ga ma bàyyi loolu du sa affaire borom dee koy res Allah wa abshiru yéen kay du jamono yi tiit ak njàq ngeen nekk waaye wa abshiru nekk leen di bég bég leen <laughs> com <laughs> bég leen ci la bil jannati ci àjjana kuntum tu'adun leen doon dig ci àddina gi yéen a ngi di faatu fu ngeen jëm <laughs> xanaa yëgu ngeen ne nahnu ñun awliyaakum ñoo nekkoon seen parandoo fil hayaati dunya ci àddina gu de jege gii di gé ngay génn nii di fi jóge wa nekk seen parandoo kon pas de bu fi tiit dara bu leen <laughs> teg maa la ngeen fay am mooy maa test fii anfusukum li neex seen bakkan wa lakum fiha ma tad'un lu ngeen yóotu waxuma yóotu doo yóotu lu ngeen bëgg mu agsi waaw nuzulan <laughs> lii way bienvenue bi mooy wàccuwaay bi leen borom bi wàcc min tukkee ci xafuur te nga xam ne mooy aji jéggalaa kon bi ki leen suturaal jéggal leen rahim yërmande bi yaatu loo kon yal nañu borom bi boole ci ñoom kon nag ci kaw ni ci lañu jooy xale walillahi alhamdu wal minna buntu bu am solo bii di kitaabul baabul xawf waaw ñu jeexal ko le huit jumaadal uula mille quatre cent quarante cinq mercredi huit waaw alhamdulillah jumaadal uula hmm? jumaada kenn uula ndax jumaada féminin la voilà <laughs> mille quatre cent quarante cinq mu tombe mercredi vingt deux novembre vingt-trois ci atum grégoire bii di ñëw nag insha allah ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy buntu bi nga xam ne ragal lu lan mooy lan mooy ànd ak moom ay laaf lañ de picc mu yor benn laaf du naaw picc mu yor benn el naan nii beneen bi damm du dem bu naan nii du jóg sax du jóg avion <laughs> fay wallahi bés boo naree dugg ci avion boo xam ne bi nga ñëwee ba ci tarmac bi war a dugg nga gis ñu ngi avion bi mu benn el rek ñu gis gisoo beneen el wallahi fay bi yaboo ñàkkal lépp nga ñàkk lépp ci dugg boo ciy dugg di tox <laughs> waaw fii nii sax àddina bi noonu la xaw fu kese doxalul mbir yi de non waaw mooy da ngay waaw comme dawal ko oto bi ni muy réguler entre pédale kii yi buy buy freiner du ñëw rek nekk oto bi gaa yëpp mbëkk day réguler ndànk vitesse yi mu doon daw muy cox frein yi ndànk ba ni oto bi taxawee. nga xam ne ku nekk fa nga newoon doo brusque mais boo dee da ngay loolu moo la loolu kër ñëpp sànnee ko seen woos si dam ñuy mbëkk fii ñuy jaar ne accident lay jur kon xaw fu kese doo ci demee noonu ah ñaari laaf la. avion bi ñaari el lay am wax na la genn bi nag xawf mooy ragal bii di ñëw mu la di ci tegu bi nga xam ne bu tàllaloo bu boobaa nag ci ngay mën a daw mën a yéeg ci kaw air bi di di di di di di di di di di naaw correctement comme ni ko picc yi di demee afal ah awalam yaraw ila tayri fawqahum lan la wax saafaatin waqbid borom bi nee na xanaa ñoom duñu xool ci picc yi nit ñi dañ yëkkati seen bopp xool lii tiim soo faat ñu ngi tallal seen laaf da ngay gis picc mu daw rek picc daw tallal laaf yi lu bari après mu yàq bi na après mu dóor ko tëb mooy di dóor bi baat na waaw ndax ñaari laaf la yor kon nag boo bëggee moo tax janaaxay xaw fi euh, rajaa ak ci ngay naawe laafi li nga xam ne mooy ragal ak yaakaar moom ngay naawi jëm ci sa borom xaw fan rajan maahu ragal ak ak yaakaar ak yaakaar moom ngay àndal di ndaal jëm sa borom nga yor euh, vitesse de croisière boo xam ne bu baax la nga tegu ci yoon wi jëm ci sa borom insha allah di nga àgg ndax man adlaj